non gars yi ñoo am sa moom xam naa moom man problème mu dépense yi ma am moom amu ko sa bi ma ko gisee <laughs> hein fekk c'est que yow da danga yow da nga di kuy jàmbat te moom du jàmbat kese waaye wallahi bu yàlla feeñaloon sa xaal xaalam yow da nga kii maa ko tamit non sa maa ko tamit ndekki sa boo ko rombee foog ne mu ngeeg lu bari sa waay ndekete amul tus la te du jooytu fenn te nag attention laaj nag dafa am ñaari laaj ah, laaj nekkul rek euh, laara bi laa bu dee taalibe bi wala jox leen ma wala dama doon ñaan wala ku ma mën a dimbali waaw wala kuy defal yàlla wala mastata yooyu gaay di wax non loolu du loo kese laaj dafa am laaj am am na laaj boo xam ne mooy bii nga xam ne wax la am laaj boo xam ne yow sa état ngay wanelu daal du daandu dinaaru miskina yoo xamante ne day tax nit ñi di la jox loolu façon laaj la mooy laajoog sa làmmiñ waaye yaa ngi deedeelu ci bitéeg yooyu yépp nga xam ne képp ku am xel moom day xam ne kii moom mooy dimbali ku ma dimbali lay laaj ñee nag moom loolu sax du leen ci fekk loolu sax duñu ko def waaw loolu sax duñ ko def lu correct la ñuy sol li ñu am li leen yàlla mayaa mais day correct du extravagant du kii mais day correct léegi nag ku dangay jàpp ne saa affaire am baax na moo tax ñu mel nii ñenn ñi dañuy ñëw am ay problème yoo xam ne yow waa ji waa ji moom cinq jours a gi këram cin tàkku fa cin tàkkul këram sa waay gis nga li muy lekk nii gis nga bu génnee nii am ku ko invité wala ku ko woo fenn wala nii mu dem fenn añ jot ñu ne ko kaay añ mu lekk moom loolu la am këram dara new fa amul frigo amul dara wala boo gisee frigo bi c'est vide ndox kese fa nekk léeg-léeg sax da koy fay parce que courant bi sa waay Senelec da leen di da lay gor léegi boo fi taalee sa frigo yooyu sax da koo amul moom nekk fi sax bi am yooyu wala boo ko amee saa bu amee lu mu ci def la koy taal bu ko amul da koy fay waaw léegi nga gis kooku am problème yooyu nga xam ne këram daraa fa newul du saako ceeb du lu diwlin du dara bu xëyee nag dina fexe am lu mu defi mais léeg-léeg du am du waay yow daanaka du am dara. nga gis nit koo xam ne moom këram frigo baa nga fees <laughs> frigo am fees na de amul problème mu lekk ak naan mu ñëw nag ci waajooju di ko tiis ay ay problème u voilà man de moom damaa bëggoon a kii ah xam nga suñu affaire bi dama cee waroon a joxe quinze mille francs doon bëgg nag est-ce que dooma lebal quinze mille francs yooyu alors que waajib naan dooma lebal quinze mille francs moom këram tus new fa cinq jours a ngi lekkut loo xam ne lu ñu togg la lu dul lu ñu ko may ci mbedd mi mais nag du ñaan te du te feeñul ci xar kanamam <laughs> loolu na suñu boroom naan yahsabuhumul jaahilu aghniya waaw mooy ki nga xam ne xamul seen affaire dañuy jàpp ne ñii moom kenn gënu leen a riche ba looloo tax que ñii ñii ñoom seen affaire baax na kii moom xam naa moom amul problème mu xaalis quoi waaw <laughs> yow waa jee ngi fii daay di di dóoru ko daqe li mu li muy am par mois bu dee kuy kuy liggéey par mois la kooku loolu doy ko waaw yow mooy bu fayee yenn yi mois bi de toute façon deux semaines dina des yoo xam ne moom fii mu ne xamul nan la koy lijjantee benn waay jóge fee naan ko man nag bon man c'est que euh, damaa bëggoon a euh, dem Sénégal quoi waaye j'ai le billet tout waaye lu ma yóbbaale loolu laa amul est que man nga ma cee jàppale <laughs> te waa ji jamais nag mu ne ko yow xanaa dañ maa yëpp doonoo du ko wax da koy gàntal rek ne ko ah wax dëgg de bu fi newoon moom ma ci mais temps yi moom jàppandiwul waa ji dem waaw léeg-léeg bu dee waa ji ku ku ku ku wayadi la day jàpp ne damaa bañ a kii kese moo ko gën am sawaay damay bañ a defal kese waaye bu nekk normal day jàpp day xam ne waaw temps yi amul mu dem alors que ba léegi mu ngi jàpp ne waa am na. moom moom mooy bis yoo xam ne ay luxe la moom moom ay luxe ay luxe moom luxe lay tànn alors que waa ji nécessité sax amu ko waaw loolu la suñu borom naan yahsabuhumul jaahilu ki nga xam ne xamu leen da leen di jàppe arniya kenn ñi kenn ëpp leen alal kenn gënu leen a doyloo lu tax mina taafu fi ndax teeguñ tee seen bopp sàmm guñ sàmm seen bopp duñu laaj ci façon laaj yi ñu la wax laaj ak seen lam nañ wala seen xaal jamais. mu ne yonent bi saa saa nag yow mi nga xam ne yaa yonent bi saa saa ak koo xam ne yar nga ko ak koo xam ne am nag seetlu taarifuhum di nga xam ñoo ñee leen xam ne bi siimaahum ci seeni màndarga moo tax nit day amul seetlu bu luñ waxul rek doo ko xam ak l doo dara façon nit yu baax yu mel noonu euh, du du ku gina mat ku mat day seetlu mbir am lu muy bàyyi xel te tamit bu luñ ko waxul rek du ko jëli moo tax mu ne yeneen tibay saa saam taarifuhum di nga leen ràññee xàmmee leen way ñàkk ñoo ñooñu nga xam ne du ñu laaj jamais de te ñi leen xamul bu ñu leen gisee jàpp ne am nañ di nga leen ràññee bi simahum ci seeni mandarga waaw te afuf bële nag mu koy mu koy leeral laa yasaluna naasa mais dañ dul laaj nit ñi dara ilhaafa yàlla tere nag ñuy insister du ñu laaj dara yàlla tere ñuy insister te du ñu laaj di insister ci dëkk waaw waaw suñu borom nag yàlla yi ne nag ñu mel noonu mooy mel ni di leen pousser di leen junj ne bu leen fàtte ñu mel noonu day leen bàyyi xel ci ñi ngeen di jox bu leen jox rek ñi bu leen bàyyi xel rek ñi nga xam ne ñoo ñëw di laaj xam leen ne am na ñu dul laaj ñoo xam ne ñoom ñoo gën a ñàkk fuuf ñi nga xamante ne ñooy laaj lu tax parce que kii laaj mooy li yonent bi saa saa wax tarduhu luqmatu wa luqmatan moom mën na ñëw fii kii jox ko lii ah jox ko ba mu ñëw laaj fii kii ne ah waaw ja ci lii rek de lii moom 1000 francs yii de moo fi newoon mu jël même bu dee doyu ko mu dem feneen laaj kooku jox ko ne ah waaw fii de deux cent cinquante yi fa ne mu dem feneen mooy noonu muy juróomi dërëm moom moom bu yàggee mën na boole loo xam ne man na faj bi dem que kii laaju dara <laughs> waaw kon kii ku gën ku gën xaal kee <laughs> mooy pa pa pa xaalu mooy ki nga xam ne moom dina subvenir ay besoin am ci lu gën gaaw mooy kii dem di laaj alors que kii parce que ku ko ku nandul jëliwoo te tamit borom bi ubbeelu la yenn nga mën a xam ne ñu mel noonu ba dimbali leen bu loolu amul moom du lekk ah waaw wéy du dundu ah te noonu lay kiiwee ah voilà du xaru nag waaye nag dara <laughs> loolu moom du kii de mu ne wamaa mu léegi nag suñu borom bi juñu way defal yàlla yi ñuy bàyyi xel ñu mel noonu wamaa tunfiqu te yëg leen leen lépp loo xam ne moom ngeen dugal ci kano yu baax yi ci yoon yu baax yi ci yiw min xayrin ci yiw ci li ngeen dépense bu ngeen dépensé ngir dimbali ku ñàkk ku sonn moo xam koo xamante ne nii ku ñu kuy laaj la ak rawatina ki nga xam ne moom du laaj nga fexe ba ñooñu nga leen di boole ci mbir yi même bu dee ne ci biti nii boo leen gisee foog ne am nañ ah mu ne ku def ci loolu dépensé ci yu baax yooyu fa inna allaha bi alim xamal ne borom bi gëmmul nelawul de dara rëccu ak ka xamaa koon la li xam ne moom nga def kon nag loolu lu amaam soo kon nag mu ngi noonu waaw moo tax mu wax ci beneen xadis bi beneen riwaay bi mu indi ah mooy bi mu ne wa fii riwaayatin li sahihayn laysa al miskinu alladhi yatuufu ala an-nas taruddu luqma wa luqmatan wa tamratan wa tamratan walakinna al miskin alladhi la yajidu ghinan yughni miskin dëgg dëgg que miskin la mais kii wëkku gën a doon loolu la lay wax waaw comme rek pauvre ni mu amee pauvre am am na pauvre yoo xam ne pauvreté xam nga pauvreté ay ay ay ay ay ay funun la lil lil lil faqri furun pauvreté ay ay ay ay ay la waaw euh, xam nga entre boroom xam-xam yi rahmatullah dañuy wute est-ce que miskin ak faqir ku gën a ñàkk <laughs> ah ak faqir kan moo gën a ñàkk waa miskin ak faqir kan moo gën a ñàkk boroom xam-xam yi wute boroom xam-xam yi daal di ciy wute ah am ñu ne non faqir moo gënu demin moo gën a rafetoo xaal miskin miskin a gën a ñàkk loolu am ñu wax lool comme ñoom Yunus ibn Habib ak ñu mel noonu rahmatullah alayhi waaye mu am ñeneen ñoo xam nañ ne mukk non faqir a gën a ñàkk foofu faqir moo gën a ñàkk parce que ñi en fait mooy contraire ñee lañ wax waaw parce que dañ ne faqir am na lu am tuuti même bu dee doyu ko waaye miskin amul dara ñeneen ñu ne mukk du loolu faqir kay mooy ki xam ne amul dara waaw miskin moom am na loo xam ne am na ko même bu dee doyu ko waaw léegi mu am ñeneen ñoo xamante ne dañ ne benn la euh miskin ak faqir daal c'est la même benn lañu kese ay synonyme lañ am ñu ne ñoom ñoo yem ko ah ñoom ñoo yem turee soppeeku kese waaye ñoo yem waaw waaw te loolu am nañu ko wax ci lenn ci Maliki rahmatullah comme na am na wax yu bari imam al Qurtubi ci tafsir bi indi na li nga xam ne mooy neuf wax ci différence mais dañ lay wax yii nii insha allahu taala affaire bi lenn la mooy wax mujj bi bul nee lool du dëgg lool lool dëgëru non euh, mooy miskin ak faqir mooy comme islam ak al al mu'min wal muslim bu dee ne dañoo takkal dañoo dañoo bokkuñu fuñ ne dañoo wéet muslim égal mu'min benn la bu dee nag dañoo jegeñoo ci benn phrase hein bokku benn phrase ñu nekk fa loolu bokku ni ñuy tekki te insha allahu taala li gën a dëgër ci wax ji mooy wax bi ne fuq fuqaraa yi ñoo gën a ñoo gën a garaawle moo tax ñoom ci al euh, al faqru fi mu ji euh, ci fiqaar la jóge mooy gis nga yàqu colonne vertébrale yi yàq yooyu mooy nit ki daa mel dafa ñàkk ba dafa ñàkk yooyu waaw mel yooyu da koo clouer au sol mënula ñëngu ndax loolu xam nga ko amul euh, colonne vertébrale bu taxaw léegi mooy kooku am ñu ne ba parce que ñu ne miskiin kii lañ ne miskiin moom mooy ci mooy ci sakana mooy dafa dal dafa amul dara ba dafa ñun lu calme lépp ne tekk léppam ne tekk waaye insha allah li ñu mooy li ñu wax nii mooy li gën a dëgër mooy fuqaraa yi ñoo gën a ñàkk miskiin yi moo bu alxuraan ne innamal sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin te loolu bokk na ci lii wane ne faqir moo gën a ñàkk ndax borom bi tabaaraka wa taala comme li yonent bi saa saam junj fii mooy day prioriser affaire yi. bi tudd ñi nga xam ne ñoom lañuy jox zakat ki mu njëkk a tudd mooy fuqaraa yi mooy way ñàkk ñi wal masaakiin masaakiin yi way ñàkk lañu mais ñoom seen xaal moo tane te lii dëgëral loolu que moom am na dara. sauf que li am da koo matal alors que faqir bi moom loolu sax da koo fekkul mooy moom ay affaire si c'est aléatoire man na am lu ëpp lu am dara tas amam teguwul ci dara waaw waaw mooy xam nga euh, nga ne ma waa ji liggéey sax ak amam teguwul ci dara ma ne non tegu na ci dara mooy kooku mu ngi liggéey di am lu mu yaakaar weer wala dans une semaine ñu fay ko wala yu mel noonu wala bu defee taas bi ñu fay ko wala bu liggéeyee lii ab chantier lañ ko jox bu ko finiree ñu fay ko wala yooyu kooku am na ci loo xam ne am na lu mu yaakaar alors que miskin bi am na lu xaw a mel noonu mooy moom mu ngi wër am na ñoo xam ne eh, dinañ ko jox waaw alors que fakir bi moom loolu yëpp amu ci dara waaw moom daal bu amee fàqastalu la ak mel noonu. la yàlla dogal daal ni lii lay am tey mu la ko fenn nag yooyu mais moom nekk loolu loo xam ne man na koo xaar wala lu muy def loo xam ne man na produire wala mu ciy xaare dara amu ko te lii gën a dëgëral loolu que bi moo gën a euh, garaawle kaa mooy li yonent mooy li suuratul kahf li borom bi wax li Seydina Al-Xadir wax Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bi mu dammee gaalu gaal gam damoon ba mu yéegoon mu naan ko mais yow kii wa Seydina Muusaa alayhi salaam ne ko mais yow yow ñu ñu defal njekk yépp ñu amoo dara looy def nga daal di koy nga daal di damm gaal bi ko mais non mais daal di wane ne daal ñàkk d'accord ci lool bi mu koy expliquer ginnaaw bi bi ñu xamee ne bon ñoom ñaar ñii ils ne sont pas compatibles and quoi man da waaw ah. parce que Seydina Muusa alayhi salaam manula muñ li Seydina Xadir di def comme ko waxoon waxoon na ko ko di bi ne ko woon innaka lan tastati'a ma'iya sabra yow manoo ànd ak man di muña ah. parce que li may def ndax leeraloon na ko comme ni suñu yonent saasaam leerala bi ñu daje da ne ko yow yaay Muusa bu banu Israël mu ne ko waaw mu ne ko yow de alayhi salaam dangaa nekk ci xam-xam boo xam ne ci la la borom bi teg man xaw ma ko man fekk dañoo ànd ci euh, picc bi bon mu wax ko loolu mais ñu dëkk quoi man itam maa ngi ci xam-xam boo xam ne borom bi moom moo ko xamal xamuloo ko ci gàttal bi mu expliquer lu taxoon mu damm gaal gi ma ne ko fa amal fa amal safinatu kantaa gaal gi ma dammoon nga naan ma lu tax ñu dammoo ma damm ko am lu ma ci fel la fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'iidahaa wa kaana waraa'ahum malikun ya'xudu kulla safiinatin ghasban waaw mu ne gis nga gaal googee ma dammoon am lu ma ci dam bi ñu yéegoon nga naan ma eh, yow yow daal oh ñuy dimbali ñu defar ñu jekk nga di ko dégg yow inshallah xaajal la ñuy fay njëkk loo xam ne du njëkk tamit mu ne ko gis nga gaal googu noonu ma damm nga xamul fa fa kanat li masakin dafa nekkoon ngir ay masakin ay way ñàkk yoo xam ne ya'maluna dañuy liggéey fil bahri ci géej gi gaaw googu rek lañ amoon moo doon seen transport en commun te moom lañ doon amee seen dépense ak li ñuy dundee waaw comme nga yoroon gaa yoo xam ne benn benn njaga jaay lañ am ah jaay fay yow foog naa xam nga luy njaga ñoo joor da nga fa jóge rek direct ñëw fii quoi wala xamoo jaaroo ndakaaru wala ma soo dégg ci rajo yeeg yooyu jaga jaay day ñëw peut-être waaye ñoo il ngeen ah <laughs> foog naa gaal ngay <laughs> foog nga yéeg gaal <laughs> il dee ñoo ah nekk ma fa rek fay leen dem insha allah dinaa la veg si ñoo joor wala veg fa say mbokk bu dee foogul nga dem insha allahu taala gaal ngeen di yéeg yéen yéen yéen loolu du oto fay yóbbuwaate ah Ndege jaay mooy en fait nga comme Sénégal léegi ñu naan tataayi tataayi ñoo ne mais ça jàllal lii ma non bul ne jàllal am na ñoo xam ne en dañoo tàmm di utiliser yenn termes yoon dañuy jàpp ni ñëpp ko xam alors que ñëpp xamuñ jékki-jékki da ngay jékki kenn laaj yow da wax yoo xam ne woon xaw ma parce ñun dañ cee dund. ci njëge jaay yeeg yooyu ba sonn te tamit terme boobu la ñu doon doon wax mu ngi commencé di deñ parce que tata yi ñëw ak gaay bëgg a soppi euh, li nga xam ne mooy oto yeeg yooyu ut yeneen ak kaar yi mais njëge jaay euh, générique la mooy transport en commun yi nga xam ne moom au Sénégal à Dakar en moom la gën a utiliser jamono yooyu super yi ci wet gi hmm? l'emblème national le super <laughs> hein léegi euh, euh, sauf que ki daa am ko ci amoon benn transporteur boo xam ne njaga njaay lu tuddoon amoon ci oto yu bari yu mel noonu euh, alxaaji njaga njaay wala yu mel noonu lañ doon bind ci bunt bi dafa numéro ak kii transporteur ak yu mel noonu génn na àddina moo tax boo nee njaga njaay ma ne rahimahullah ndax tamit mbokk jullit boo boo tuddee fekk newu fi wala yooyu ñaanal ko voilà non générique la waaye turu suñu mbokk la woon boo xam ne jullit la voilà moo tax Njaga Njaay rahimahullah du oto bi daa naan rahimahullah <laughs> mais kañu ko tuddee te moo ci ëppale woon jamono yooyu ba léegi ñu oto yu mel noonu nit ñu am man Njaga Njaay bi laa jël quoi mais gis nga li Njaga Njaay bi def ça ne veut pas dire que Njaga muy dund sax moom moo fa nekk di def non mooy oto bi voilà léegi mooy comme koo xam ne am jaga la am moom léegi xam nga jaga jaay benn transport en commun wala benn tata wala benn oto boo xam ne moom lay defee taxi benn boobu rek la am moom la naan kii ñi nag ci gaal gi la woon ndax ñoom géej lañ doon liggéey mooy ci lañ doon yeb nit ñi di leen yóbbu jële fii yóbbu leen fee lañ leen di fay ñoom loolu la ñuy dundee waaye loolu doyu leen moo tax mu ne fa ka bato boobu ngir ay masaakin la way ñàkk la ñoo xam ne yaamalu na dañuy doon liggéey waaw moo tax travailleurs pauvres yi ñu fiy dégg yëpp ay masakin lañ waaw ñoo ñépp war am zakat <laughs> en France ñaata yoon lañ naan la des travailleurs pauvres waaw dañuy liggéey de saa bu ñu xëyee am liggéey dem liggéey waaye bu weer wi deewee bu lo daanaka logement bi yóbbu lépp imagine waajoo xam ne neuf cent euros lay fayee logement am nekk sept cent euros mois wala six cents euros waaw te boobu amee yenn kii di gagné ay mille cinq cents wala mille quatre cents wala xaw kii bañ ne ko yow tolloo ko fooy amee ay APL ak yooyu kenn ndax dépassé nga ko yu mel noonu doobu yow ba pare loolu maa yee yokk charge yi ñëw ca gannaaw ndox ma léeg-léeg mu mu ndox sax cherul France noonu waaye électricité bi mën na jekki rek daal di nekk ay deux cents euros ba cent et waaw ainsi de suite téléphone bi fee ki yóg gi yóg yooyu ak kooku moom mooy deux salaire bi daaru na fële te weer wi xaajagut kooku miskin la boo joxee zakat bul fàtte nit ku mel noonu waaw bul ne rek étudiants yi am na étudiants yu bari yoo xam ne ñoo gënu demin ñoo xam ne fii dañoo nekk di liggéey waaw étude même bu dee étudiant bi liggéeyul am na koo xam ne bàyyi ba ko yoroon lépp waaw kooku kooku du miskina ah. ndax li muy dundee lépp ay après bon même bu dee day liggéey nii loolu c'est pour le luxe quoi pour dem cinéma voilà pour tëdd yenn yi ngir am yenn yu kawe yi yoo kese la waaye logement xamul lu muy fay bàyyi ma koy res wala dañ ko koy resal bourse la après te tout tous les kii dañ koy jox loo xam ne day am day mën a dund ba yor argent de poche kooku da nga koy tëkkale travailleur day naan bon waaye travailleur lu kon nag zakat bi kële étudiant bi naa seet étudiant moo tax loolu jàpp na fii France par exemple boo joxee zakatul fitri wala zakat yi noonu yow xoolal étudiants yi déet am na étudiants yoo xam ne kenn waruñoo jël zakat non non parce que ñoom duñu ay pauvre voilà loolu xel la ci wolof yi ah, <laughs> <laughs> yoo xam ne ñoom ay travailleurs ci jullit ñi ak tamit ñoo jullit ñi ñoo xam ne ñoom ay pauvre lañu waaw ndax ñoom na fil bahr ñu koy liggéey waaye li ñuy liggéey doyu leen kon loolu insha allah li gën a dëgër mooy miskin day am lu muy def lu muy jàpp comme yonent waaye saa saa am ne kii waaye fee comme que moom kese ñoo wóot nga ne mais attends yow da ngay moo gën a ñàkk ma ne la waaw mais fii yonent waaye saa saa am daal laysal miskin alladhi taruddu tamra wa tamra walakin al-luqma wala wala luqma wala luqmata innamal miskinu alladhi yatahaffaf kon taw miskin kii nii laajut de ndax da rek dëgg-dëgg miskin. nekkul ki nga xam ne bu demee laaj ñu jox ko liñ ci wala ñaari liñ ci wala tàndarma wala ñaari tàndarma loolu nag da koo cité noonu rek mooy buñ ko joxee deux euros mu dem cinq euros mu dem seeti feneen loolu la waaw mu ne du ñooñu ah du kooku dëgg-dëgg mooy miskin waaye kii miskin dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne day téye boppam waaw moo tax mu leeral ko fële ne mooy ki nga xam ne laa yajidu ghinan yughni amul loo xam ne lu ko doy lu muy doyloo ngir dund wala yuftanu lahu nit ñi duñu xam ay mbiram mooy yaxsabuhumul jaahilu bale suñu boroom bi wax fa yutasaddaqu alayhi bay ñu koy sarax wala yaqumu te du jóg fa yasalu naasa baax baax na loolu lañ mën naa nekk waaw naas wala ñaan nit ñi du ko def waaw du ko def kon nga ne nii kon kay kii kii kii miskin ma ne la xam nga lu tax fi parce que miskin moom kese fi ne xanaa déggoo li ma la wax dama ne miskin ak faqir bu ñu dee dañoo bokk nekk ci phrase bokkuñu wute nañu mais bu dee kenn ki kese lañ de mooy day dugalaale keneen fii nii yeneen way saasaam dañuy wax ne vrai ku ñàkk nekkul ki nga xam ne am na lu mu dee dee lu mu jàpp loo xam ne moo xam ne lu muy laaj la wala lu muy def comme ni alxuraan ne yaamalu na fil ba waaye ki nga xam ne mooy miskin te kooku bu doon ne dañoo di beneen baat bi fii mooy dëgg-dëgg faqiir bi mooy ki nga xamante ne nii laa yajudu ghinan yughniya amul loo xam ne lu ko doy muy doyloo wala yuftan loo te nit ñi duñu xam ay mbiram ah ah waaw duñu xam ay mbiram di bàyyi xel ay mbiram fa yusatta ñu koy sarax di ko jox déedéet wala yaqumu te du jóg fa yasalun naas du ñaan kii mooy mooy faqiir yi <laughs> waaye fuqaraa alladina uhsiru ma nga xam ne dañ leen a peeg fépp fépp la leen affaire yi ils sont ils ont été ceinturés dañ leen ceinturés sawaay waaw par les yu grave yi waaw soxla yi da leen a wër ceinture ko boo takkee ceinture ni muy wëri sa ndigg gi noonu la leen problème yi wëree waaw waaye trouvé wuñ dara te duñu laaj kenn waaw parce que fii moom kese la utiliser baat boobu moo tax mu indi li <laughs> voilà kon mu ngi noon kon lii lan lañ ci ban lëkkaale ak bunt bi pour ñu tëj mooy ñii nii ñuy bàyyi xel ci ñoom yonent bay saa saa waxul ne koo kii mooy dëgg-dëgg miskin ngir ñu naan waaw waaw day ngir ñu xam ko ñun ñi nga képp koo xam ne te waaye bàyyi defal yàlla nag bu fi kenn yaakaar ne walla moo koo xam ne ah nañ leen woo ñi nga xam ne ñooy millionnaires yi milliardaires yi ma ne yow mii am sa salaire bi nga am tamu mu doy la ma ne man ngaa def dara léeg-léeg sax nit ku baax léeg day privé boppam yi lenn loo xam ne moom ay luxe loo xam ne du nécessité ngir dimbalee ko koo xam ne moom nécessité taxaw loolu mooy loolu mooy jullit mooy normal waaw <laughs> loolu mooy li jaadu mais toog rek naan bon gars yi c'est que c'est mieux de leur apprendre à pêcher du poisson ma ne waxoo fi dara lan <laughs> waxi caaxaan yooyu non yi bu leen leen di jox jën waaye jàngal leen ñu napp moo gën ma ne é eh. léegi en ñu koy jàngal napp moom nu muy def ay këyit lay lekk wala ay suuf di naan ci géeju ndox mi ndoxu géej loolu lépp ngir wax ko ngir ngir sa caaxaan gi nga nekk ngir bañ a joxe sax nay ak yooyu ba pare alladina yabxaluuna wa ya'muruna an-naasa bil buxl nga nay ba pare ngi digal nit ñi ak ak nay caaxaan kat katu yee arrête way <laughs> yow mooy la <laughs> yooyu ay caaxaan la ne moom mu ngi wax loo xamante ne lu am solo la alors que waxu fi kew waxu fi pëndëx laa wax dara la ko fi waxul li mu wax daraa ci du demewul noonu te du tuus kon nag mu ngi noonu waaw kon nag mu ngi noonu bon euh, euh, quant à euh, Luqma Luqma xam nga Luqma daa am luqma ak laqma ah al ukla muñ ne al uklatu non al ukla maanaam al laqma luqma moo am ukla ak akla voilà ndax dafa am benn riwaay boo xam ne yonent bi saa saam dafa ne laysa al miskinu alladhi tarudduhu al uklatu wal uklatan walakin al-miskinu alladhi laysa lahu ghilan wa yastahyi aw la yas'alu an-naasa ilhaafa mooy riwaa imaam al-Buxaari yim jënd kitaabu zakaat baabu qawlillahi ta'aala la yas'aluna an-naasa ilhaafa foofu dara ki ñàkk dëgg nekkul ki nga xam ne da koy dellool ukulatu ab lënc wala ukulataani wala ñaari lënc waaye ki ñàkk dëgg mooy ki nga xam ne amul euh, lu ko doy te am na kersa wa yastahyi aw laa yasalu naasa wala boog du laaj nit ñi ilhaafa avec insistance boobu al uqlatu laa bëggoon am naan luqma luqma moom luqma kese kenn du wax laqma luqma dafa am no wax akla buñ la nee boo déggee ñu ne la uqla loolu mooy liñ ci liñ waxoon waaye bu dee akla akla mooy benn repas waaw nga xam ne moom boo ko joxee benn repas assuré nga ko añ bon baax na waaw mu dem seeti feneen waaye déedéet kii nag ki gën ñàkk moom melul noonu kon nag mu ngi noonu kon insha allahu taala kon lii yëpp kon suñu lëkkaale bunt bi mooy ku mel noonu yonent bi saa saa dañu ko wax ngir rafetal mooy al ihsaanu ilayhim rafetal gi yuñ tudde bunt bi tam bokk ci niñ tudde bunt bi mooy loolu ñu ciy bàyyi xel di rafetal jëme ci ñu mel noonu waaw dëgg la nañuy bàyyi xel ñi ñëw di